bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim lilladina stajaabuu lirabbihim alxusna walladina lam ystajiibuu lahu law anna lahum maa fi lardi jamiican wa mithlahu macahu laftadow bih ulaa'ika lahum suu'u alxisaabi wa ma'waahum jahannamu wa bi'sa almihaad suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya juróom fukk bi ak juróom ñett mu ne lilladiina ñeel na ñi nga xamante ne nii istajaabu li rabbihim ñoom ñoo wuyul seen boroom tabaaraka wa taala bim leen woowee ngir ñu jaamu ko nekk ci digalam yi te sori tereem yi ña nga xam ne ñoo ko wuyul muy julin ñi ñooñ de ñeel na leen li rab ñooñ alxusna li nga xam ne mooy li gën a rafet muy aljana waaye it ñeel na leen fii ci àddina dund gi gën a sell te gin a baax walladina lam yastajibu kantaa ñi nga xamante ne nii ñoom nanguwuñu woon a nangul seen boroom wuyu wuñu ko ci jaamu ko li am kay mooy dañ koo lankal ñoom ñoo ñële <clears throat> yastajibu te wuyu wulu luñ ko ba mu leen woowee ñu wéetal ko law anna lahum mu ne gis nga nag bu yawmal qiyaame <clears throat> ba ñu gis mbugal mi nga xamante ne nii moom la leen seen boroom tabaaraka wa taala doon dig law anna lahum ma fil ard bu ñu amoon gis nga li nekk ci suuf si yépp jamian mooy li nekk ci suuf si continent yeeg fi ci nit ñi dëkkee ak fi nga xam ne ndoxu neen la loolu lépp bu ñu ko amoon ci ay xéewal ak yiiw wa mislahu ak lu mel noonu ñu amaat ko en plus mu luy yokku daw bi loolu lépp pa alhamdulillah dinañu pare bu keroogee ngir joxe ko ngir lan ngir rëcc ci mbugal mi nga xamante ne laf ta daw konoonte kon dinañ jote seen bopp ngir ñu bañ leen a mbugal tey ci mbugalum safara yi suñu boroom ne ulaa'ika gaa yoo yële lahum ñeen la leen su'ul xisaab la gën a metti te gina a yées ci li nga xam ne mooy saytu geek àtte gi leen boroom bi tabaaraka wa ta'aala di àtte jaam yi keroog ndax bu keroogee ñoom duñ leen jéggal dara dañu leen di jàppe li nga xamante ne noonu lañ fi nee woon comme que gëmuñu woon ñoom sax borom bi tabaaraka wa taala li gën a metti ci wàtte gi gën ci yées moo leen di dal keroog wa ma'waahum tabutu mu ñu pare seen dëkkuwaay seen delluwaay jahannamu mooy safaraaw jahannama wa sa ak ñaaw wa bi'sa aka bon almihaadu berso baak lal boo gële laltu goo gële nga xam ne farañ nar a nekk muy laltuk safara mu ne afaman mu ne wa fa man mu ndax ki nga xamante ni nii de dafa xam annama unzila kana li nga xam ne moom la ñu wàcce ilayka ci yow saydina muhammad alayhi salatu wasalaam ndax nit ki xam ne li ñu wàcce ci yow min rabbika mu tukkee ci sa borom di alquran ji alxaq mooy dëgg di islam gii waa ndax ki gëm lii te xam ko kooku yem naag ki nga xamante ne nii kaman huwa ama ki nga xam ne daf cee silma xamoom bañ ne lii borom bi wàccewu ko te waxu tax li ngay wax sax demewul noonu wal misaale am silmaxa moo tax yim fi wax yépp ka hal yastawil a'ma wal basir yooyu yépp mooy mbiru ngëm la ki gëm ak ki gëmul lay lay misaale noonu le mu ne kon ndax ki xam ne lii ñu wàcce ci yow mu jógee ci sa boroom dëgg la mooy wax yu dëgg bi est ce que kook yem naa ki nga xam ne daf cee silmaxi nanguwu koo xool nanguwu koo gëm xam nga ne ñoo ñu yemul de innama yatadakkaru dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy waaru ci laayaay alquran tey fàttale ko di waaru boroom xel yu sell yi mel ni dañ na ko moo ñooñ ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii yuufuuna bi ahdillah ñoom de dañuy matal mooy kóllëre bi ahdillahi ci kóllëre gi nga xam ne moom lañ kóllëre woon ak seen boroom ba mu leen waxee alastu bi rabbikum ndax nekkuma seen boroom ñu ne ko woon balaa waaye bi ñëwee fii ci kaw suuf kóllëre gi mu ngi ñu kóllëre moom mooy boo duggee ci lislaam mooy kóllëre gi mooy lan damay jaamu sama boroom tabaaraka wa taala te duma ko bokkaale kenn waaye damay jéem mastataatu lu ma man sama kem kattan nekk ci nga xamante ne mooy digleem tey sori ay tereem mu ne ndax kooku nga xamante ne nii pactam yooyu ma am ak boroomam de ak am kook jaam yi tamit moom da koy matal waaw wala yanquduna al miidaaq al miisaaq ñooñ mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi xam ne li ñu wàcce ci yow dëgg la est ce que koog mel na ki nga xamante ne nii mooy ki silmaxa mooy ulul albaab yi boroom xel yu sell yi ñooñ ñooy fàttaliku tey waaru ñoom lay leeral ñooy ñan mu ne kon seen jikko bu njëkk ngoog mooy ñi nga xam ne daal yuufuuna dañuy matal bi ahdillahi ci kóllëre mooy borom bi tabaaraka wa taala bi mu am ak ñoom wala yanquduuna al te tamit te nag du ñu xotti te tamit du ñu rocci daal di wàcc wàcc ci li nga xam ne mooy kóllëre ga ñu amoon ak seen borom du ñu ko fecci de ñooñu lool benn jikkalo bu rëy ci ñoom mooy dañuy matal ngaamu yàlla gi walladiina te ñoom ba léegi ñooy ñi nga xamante ne nii yasiluuna ma amara allahu bihi an yusal dañuy jottali dañuy jottali di matal maa di jokkali maa la nga xam amarahu bihi bi digle ne nañ ko jokk dañuy jokk walla la nga xam ne borom bi moo digle ñu jokk ko ci li nga xamante ne nii mooy mbokk yi waaye tamit ngëm yàlla gi ak li nga xamante ni mooy mooy mooy mbokkoo nga xamante ne borom bi yi mu ci wax ak ba mu koy wàcce moom li nga xam ne loolu la borom bi ne damay ragal man ar rahim ñu daal di may dog suñu borom ne ko xanaa neexu la nga wàcc képp ku la dog ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog la kon yooyu day nekk koo xam ne ñooy ñi nga xam ne ci seen jikko yi ñoom dañuy dañuy dañuy jokk li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala daal di digle ñu jokk ko ngëm yàlla ak yi nga xam ne moom moom la lislaam laaj yépp ñu ciy ne wa yaxshawna rabbahum bokk na ci seen jikko yi ba léegi ñooñu mooy dañuy ragal seen borom wa yaxaafuuna suwal xisaab dañuy ragal la nga xamante ne mooy yeesu atte la gën a tar nga xam ne lool la ne moom la préparel ñi mu wékkoon wax léegi ne yéefér yooyu nga xam ne ulaayika lahum suul xisaab loolu noonu boroom mooy ki nga xam ne lu ko neex kese lay def amul kenn ku ko mën a forcer ci dara lu ko neex kese mooy am moom aalimul ghaybi wa shahaada mu ne walladina ñooñu ba léegi mooy ñi nga xam ne sabaru ñooy yi nga xam ne ñooy muñ di jaamu seen boroom waaye ñooy muñ di sori yi nga xam ne ñooy tere yi ibtigha wajhillah defuñu ko ngir masamba wala ngir masamba o ngir mademba defuñu ko ngir Nicolas wala Paul ak Elisabeth ak ki nga xamante ne nii mooy Einstein de déedéet moom dañ koy def ibtigha wajhi rabbi rabbihim dañoo muñ ci jaamu yàlla gi ñuy jaamu yàlla di muñ ci li leen ci dal ci ay mettit waaye di muñ di sor yi nga xam ne ñoo yu bon yeeg yu tere yiñ leen tere waaye dañ ciy sàkku dong wajhal rabbihim wajhi rabbihim ibtighaa wajhi rabbihim di sàkku li nga xam ne mooy la face de leur mooy la face d'Allah mooy li nga xam ne seen ngërëmu borom nekk nekk borom seen borom kese moom la ñuy ut ngërëmam wa aqaamu salaa bokk na ci seen jikko yi wa aqaamu salaa ñuy taxawal julli wa anfaqu te ñuy dépenser ci seen alal yi mimma razaqnaahum te la nga xam ne moom lañ leen jox dépenser ñu ciy dépenser ci li ma leen wërsëgal ci ay xéewal sirran ñu koy def nag ci secret bu ko jaree wa alaaniya waaye bu laajee ñu leeram ñu def ko mu ne ñu def ko wa yadra'uuna te ñuy fegal bil hasanati yi nga xamante ne lu yiwu moom la ñuy fegal sayyi'ata yu ñaaw yi nga xam ne moom ñi xamul même bu dee julli lañ di leen ko taqal wala di leen ko tuumaal du ñoom duñ ne ku ñu ko dëbbin ñu rokkin la ko ku leen def lu dul noonu mooy buñ la manee bu ñu ñëwee bay ngay fayu wala boog di def sa sa côté moom lu gën a rafet rek lañ lay def loolu la ñuy jañee yu ñaaw yi ñu leen di teg ak wax yu ñaaw yi ak jiwaate yeeg yàq der yi nga xam ne moom lañ leen di defal ñoom bu ñëwee ba kooku ñoom du wax ju rafet la ñuy wax caw kookale kon noonu la ñuy jañee bil xasanati ci lu yéew as-sayyi al yi nga xam ne mooy yu ñaaw yi ulaayika dëgg-dëgg gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sore ndax kawe yu ñu kawe lahum ñeen la leen oqoba daar mujjanteelu la nga xamante ne nii mooy kër gu baax ga mooy lan mooy aljana mooy kër ga nga xam ne moom la moom la borom bi daal di nekk loo xam ne moom la tàgg moom moom moom la gërëm ngir ñoom mooy loolu mu ne jannaatu adnin mel ni dañ na ko moo ko ba daar mooy lan mu ne jannaatu adnin ajjanay xéewal la de ajjana yuy sax la waaw adnin yuy sax yadxuluunahaa dinañu fa dugg ëllëg de waman ak képp koo xam ne yiiwaloon na nekkoon na ci li nga xam ne mooy ëngëm yàlla gu sell nekkoon ci min abaihim ci seen baay ya wak seen maam ya wa azwaajihim ak seen soxna ya wala ñi nga xamante ne bu dee ay soxna lañ seen jëkkër ya leen fi nekkoon tamit ci lu baax gëmoon seen borom ñoom te newoon ci lu baax tamit ñooñu wa azwaajihim ak seen jëkkër ya wala seen jabar ya wa dhurriyyatihim ak li nga xamante ne nii mooy seen sët ya même bu dee ne ñoom ñu ngi woon ci ngëm yàlla waaye defuñu nag lu toll ni ñii nga xam ne ñoo baaxe woon nii comme la mu waxoon rek ne ña nga xam ne alladhina amanu ña ngëm wattaba'athum dhurriyyatuhum bi iman ca zaariyaat ña ngëm yàlla ña nga xam ne ñooy seen seen seen sët yi ñëw tegu seen tànk ca la nga xam ne moom lañ topp leen ci lu baax lañ newoon jël seen sët yoo yële ak seen doom yoo yële daal di leen yëkkati ci ay daraja ba ba ñu bokk fu ñuy nekk yawmal qiyaam foofule ca aljana moom lay wax mu ne nag wal malaa'ikatu bu ñu fa duggee nag malaaka yi yadxuluuna ñuy dugg ci ñoom nag di alayhim ca seen biir bu buñ nee ca seen këru teraanga googale min kulli baabin ci bunt bu ne di ñëw salaamun aleykum di leen wax waay waay jàll na jàmm nakk ci yéen bi maa sabartum ci sababu la nga xam ne moom ngeen muñoon di jaamu seen borom ci sababu la ngeen muñoon tey sori tere ya fa ni'ma askay fa ni'maaka neex fa ni'maaka baax uqba daari mujjanteelu kër gi muy li nga xamante ne moom lañ leen fayee muy kër gii di aljana walladina suñu borom pare ci ñoon nag mu ne walladina kantaa ñi nga xamante ne nii yanquduuna ahdallahi ñoom ñoo wuteeg ñële ay jikko ñooy ñu yées ñaa ngi ñi nga xam ne ñoom dañuy firi di fecci ahdallahi kóllëre giñ amoon ak seen borom di jaamu ko te di ko wéetal ñu fecci ko ba pare mim bandi misaaqi ginnaaw ba nga xam ne ci lañ moom façontan koog moom wa yaqta'una ma amara allahu bihi an yuusal ba pare ñuy dog li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala digle ne na ngeen ko do na ngeen ko nangeen ko na ngeen ko jottali na ngeen ko jotale mooy li nga xam ne moom la digal ne ne leen ko jokk ñoom ñu koy dokk waa nga xam ne ci ngëm yàlla ndax dañoo suul jëf ginnaaw xéewal yi leen borom bi jox ñu war koo jokkale ak lan ak gëm ko reconnaissant di daal di reconnaître xéewal yi mu leen defal nangu ko ñu bañ daal di koy dog li nga xamante ne mooy mboq wa yaqta'una ñuy dog maa li nga xamante ne ni amara bi bihi an yusal moom la borom bi digle ñu koy jokk ñoom daal lépp loo xamante ne daa taxaw seen kanamu intérêt ñu fëlan ko fële bu seen intere taxawee ak yi nga xam ne seeni bànneex jaral nañu dog mboq yàq lépp yàq mboq geeg lépp wax yu ñaaw wàq loo xam ne diggante ngir ñoom seeni intérêt wa yufsiduna fil ard ba pare nag ci kaw loolu ñu yàq ci kaw suuf lépp neex kese lu leen taxaw seen kanam ngar leen koo xañ ñu faagaagal la suñu boroom ne ulaayika gaa yoo yële lahumul laanatu ñel na leen li nga xamante ni mooy rëbb buggu mag gi walahum ca ñeel na leen suu daar gën caa bon li nga xam ne mooy dëkkuwaay mooy la nga xam ne mooy safara mu ne allahu dëgg-dëgg boroom bi yabsutur rizqa mooy ki nga xam ne mooy tàllal ar rizqa xéewal mooy wërsëg li may yashaa'u ko soob wa yaqdiru ta mooy xompal ku ko neex daal